ci yow xaala borom bi na ko tabaaraka wa taala kadabta li nga wax wuute na ak li am walakin naka kaay ma wax la yow sa réalité mooy sa dëgg-dëgg la la taxoon a jóg ak la taxoon ngay yëngu la taxoon ngay jàng ka de foo jëm fuul yi dar ko buñ ne ustaas di woy jàngale tey mooy conférence wala boog dar som yi wala yi nga xam ne youtube ay vues li mu ci am ci ay vues keneen keneen jegewu ko saa ay milliers de vues ñeneen ñi di am ay ay ay quinze ay trente vues maximum cent vues <laughs> ndekete vues yooyu la ci doon ut <laughs> waaw saa su ne mu ngi ngër ngëri ci téléphone bi di xool combien de vues combien de like ñaataa ko like ñaataa ko aimé yooyu la fii mu ne bu commencé woon di gis ay deux kese di ko aimé mu baax <laughs> waaw walla iyaazu billaah léegi borom bi ne ko kadab te yow da ngay nar walakin naka waaye yow dëgg-dëgg ta'allamta al-ilma na jàngoon xam-xam li yuqaal ngir ñu ne aalim sa waaye borom xam-xam la waaw <laughs> la Bamba doon wax fulaanun mooy façon yi nga xam ne baaxul ci wàllu xam-xam moom képp ku nekk doo nekk sa yéene moom na nga xam ne xam-xam ba da lay mooy lu xam-xam bi jopp mooy yow sa yéene bi nga amoon moo lay alak ca xam-xam ba waaw waaw ngir gaay di wax naan fulaanun alimun qad ala rijala <laughs> waaw diw boroom xam-xam la boo xam ne moo plafonné boroom xam-xam yi féete na kaw boroom xam-xam yëpp ay lamul ulama mooy boroom xam boroom xam-xam yow looloo taxoon nga ñu ngay jàng mooy sa xam-xam boobu nga doon ut bon man daal mooy képp ku naan moo man gis naa ne dëkk bii moom boo amul xam-xam moom laisse tomber mais boo amee xam-xam gars fi ñu lay teg yëkkati la nangam ba pare tamit di ñu def dala du laaj la yow yaay kilifa yi nekk seen kilifa non man foog ma xam-xam nga wuti xam-xam ba toog lool man nga koo am yéene départ borom bi yéwénal sa yéene après le <laughs> al imam Ghazali radiyallahu anhu <laughs> waaw ñun moom dañ doon sàkku xam-xam fa pour ay yàlla yi ah leneen waaye nag fa aballahu illa an yakuna lillah borom bi nag moo bañ ñooñ da leen a baax lu dul ngir loolu ñu amoon yéene au début lu dul yàlla yàlla def ko ngir moom waaw en tout yal nañu borom bi daal defal loolooyee mooy lépp lu ñu def moo xam lu ñu newoon ngir moom la wala lu ñu defoon ngir keneen yal na borom bi bañ lu dul mu nekk ngir moom bi loolu rek kay sumee jaay de léegi alhamdulilah nga ne damay cravacher man foog ma am xam-xam bi nag gaa nag dëgmal la ngay woote mbooloo yi di dajale mbooloo yi waaw waaw waaw gaa yi di la di la di la buñ nee waa ndar wuyu sawaay koor gi moom sawaay agenda am day fees waaw yeneen ustaas yëpp ay deux jours ne la ñuy am ak yooyu sawaay moom jour yëpp trente jours yi day am ba ñenn ñi naan bon comme que ñun amuñu ñun même après le koor sax nañ fexe am rek fuñ ko dugal comme que amuñ ci koor gi sawaay agenda bi fees fu muy dem nag gaa yi dañ koy moom day fees del bu dee looloo yéenéem non kooku moom toskare na <laughs> mu na kon da lekk da jàngoon yow da ngaa utoon xam-xam ni ngir ñu ne diw lu yu xaal ngir ñu ne aalim yow borom wa diw borom xam-xam la wa al-qur'ana li yuqaal huwa al-qur'an da doon jàng ngir ñu ne waa ji jàng kat al-qur'an bu mag waaw Eh, non sawaay sawa non Muhammad ibn al-Muhay euh, aya hafidahullah non sawaay Cheikh al-Khusari est a ay rahimahullah non sawaay est-ce que Abdul Cheikh Abdul mi ci te bu ci bu ko ci sopp lay jël non sawaay non sawaay xiraat yi moom moom moom laisse tomber sawaay mooy chef mooy as bu la duggalee ci war si nga naan nii mu jaar ci Hafs jaar ci ñoomin xaalu nag façon yu nekk lay jaar sawaay façon jàngin mu ko soob lay dre lay jàng ngir gars yi di wax loolu looloo tax waaw rajo yi di invité ngay enregistré ci rajo yeeg télé yi waaw di la ci jàkka yu mag yi le Caire waaw léeg-léeg sax mu ñëw madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam ñu ne ko jàngal dañ lay ñaan autorités yi ne ko dañoo bëgg rek nga jàng <laughs> gaa yi fees del ñii di trans ñii di daanu ndax njàngam mu neex mu ne ko yow nag looloo la taxoon a jóg mais dara yàlla sama dara taxul woon wa qara'tul qur'an li yuqaal huwa qaari moo xam bu doon julleek yooyu yëpp naa la guddi yi gaa yi non sawaay moom jàkkaam bokkul ak yeneen jàkke yeneen jàkke yi moom ci kulhuwa yi lañ ko kal waaye sawaay kaamil bi <laughs> non te sawaay naafil yoo pop pop pop non sawaay baqara ba waa yow faatiha baqara topp ba naas la jëm koor yépp <laughs> non milam njàng mu neex gaa di ko enregistré après def ko ay cassette ak yooyu bu dee yooyu la tax a jóg aura biñ am daray yàlla boroom bi ne yow mii nag yow lool la woon wa qara'ta al-qur'an da ngaa jàngoon al-qur'an li yuqaal ngir nit ñi naan huwa qaari jàngkat la bu mag waaye te man faqat xiil lool nag yëgal ne bu dee lool nga ci doon ut loolu la am na nag doon nañ la ko wax noonu mu ngo summa ginnaaw gi umira bi ñu digle nag malaakay ne ay wa sëq leen ko nee leen ko ciix jël leen ko fa suxiba moom itam ñu jéetal xar kanamam ala wajihi ci xar kanamam lañ koy sànni waaw <laughs> di ko ci traîner ah xatta ba ni nga xam ne jëmale ko ulqiya fi naar lañ koy sànni biir sabara allahu akbar a'azana allah min an naar mooy ñaareel mu ne a rajulun ñetteel bi ñii ñëpp lan mooy seen problème mooy dañ doon gis yàlla taxul te jëf joo xam ne jëf ju ñu waroon a defal borom bi la kon nag suñu lëkkaale bi baabu tahrimur riyaa buntu xaraamal ngistal mu ne wa rajulun ñetteel waajoo xam ne wassa allahu alayhi borom bi da koo yaatalal ci wàllu xam-xam wàllu am-am am àddina alal waaw ci xeetu alal yi nag xobbet xobbet wala ay kër ay oto ay nangam daay sawaay ay terrain ay moom daal borom bi da koo yaatalal wa ataahu jox ko min asnaafil maali daanaka façon xeetu alal yu nekk borom bi am na lu ko ci laalal lool nag manoo ne bon man nag boroom bi man laal lu ma ci lépp parce que man sama alal yépp ay tool kese la kon man xam naa bokkuma ci kon lu ma neex def déedéet ku la ko wax <laughs> kenn ne la lépp <laughs> way borom bi jox ko li nga xamante ne ci xeetu alal yi daanaka lépp waaw lii lañ naan amun maxsuus xam nga wax ji day wéru ne rek luy alal jox nañ ko ci mais ñëpp xam nañ ne joxuñu ko lépp ci lépp lépp lépp amun maxsuus la waaw <laughs> waaw <laughs> waaw wala waa ne fa asbaha laa no tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbaha la tura illa masakinuhum gaaya ba ñuy caaxaan borom bi ba mu ñëwee dane ngelaw lam leen sànni woon mu ne leen fu waaw mu ne leen fuuf ba mu ñëwee lépp la doon rajaxe muy waa Aad di jaay ponkal ponkalu di jaay na ay géants ñoom ils sont ponkal ils sont ngand ils sont nangam ils sont des quelqu'un borom bi gis nga ba mu leen yónnee ngelaw loole le ah mooy kii ba bokk euh, kii ba euh, niir ya wala maara aw aaridan mustaqbila awdiyatihim qaalu mbugal mi di ñëw nekk benn niyaat bu leen muur gaa yi sonnoon lool ba jàppoon ne dinañ yàqu dinañu alku ñu naan lii wa lii mooy lii mooy yi nga xam ne mooy nuages yi nga xam ne dañoo ñëw indi mousson bi taw yu barkeel yi nga xam ne ñoom ñooñuy ñoo ñooñ day ñëw ngir nuages yi ngir tawal ñu borom bi bal huwa mastajaltum bi nga naan lan rihu fiihaa adaabun aliim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbihaa yéen a yéen yéen yéen mën a nax seen bopp lii nii mooy li ngeen xam ne moom ngeen doon njëkkante naan naan naan Seydina Saalih alayhi salaam waaye was non Huud waaw ànd la ànd la ànd la du du du ne leen nag loolu la nag moo ak mooy la ngeen doon njëkkante naan lu ñëw di ko yàkkam ci moo ñëw nii moom moo nekk nii nag moo ñëw nag ngir faagaagal leen nag ngeen daal di jeex nag benn yoon nag mu jeex <laughs> waaw <laughs> waaw ba mu ñëwee ngelaw loolee ngelaw la boo xam ne bu ñëwee lépp lay faagaagal il ravage tout sur son passage <laughs> voilà lépp lay rajaxe ci yoon <coughs> léegi gaaya mu ne euh, ngelaw la ba mu ñëwee miru day rajax kulla shay'in lépp rek lépp bi amri rabbiha xam nañ ne rajaxewul asamaan si moo tax am na sax yoo xam ne rajaxewu ko moo tax mu ne gisu bañ xëyee gi doo gis lu dul seen dëkkuwaay kon dëkkuwaay ya des na mooy ñëmuy la rajaxe kon kulla shay'in xam nañ ne mooy ñoom ñoom nit ñi lay wax waa Eh, borom bi jox ko ci xeetu alal yi lu bari fa utiye bi waaw ay li mu yoroon gaa yi naan kii li mu yor lakk jeexalu ko saway saway bari alal <laughs> non fox fox fox bu dee koo xam ne siiw na yenn siiw yi moom waa fox ña nga xam ne ñoom ñooy ñoom seen métier mooy di recenser borom alal yi ci monde bi daal di ko ciy boole waaw lépp bu dee africain la le milliardaire africain de l'année <laughs> waaw bu dee euh, arab la boo xam ne ca Asie lay dëkk le premier milliardaire asiatique <laughs> ah wala du monde arabe wala de l'Europe wala de de de de l'Amérique ainsi de suite léegi nag fa utiye bi ñu indi ko nag dekkel ko yawmal qiyaam fa arrafahu ni'ama borom bi daal di koy fàttali xee xa xéewalum mag yi ci kawam yi ko defal fa arafaha ah waa ko neenr ko <laughs> qaala yonent bi alayhi salaatu salaam nee na borom bi ne maa ne ko waaw fa maa amilta fiiha mais léegi xéewal yooyu loo ci def qaala mu ne maa taraktu min sabilin bàyyiwuma wenn yoon tuhibbu boo xam ne yow borom bi sopp nga an yunfaqa fiha bëgg nga fa ñu ci benn canal boo xam ne bëgg nga ñu fay dépenser ña jox alal ñu ko fay dépenser illaa lulul anfaqtu fiha laka dépenser naa fa ngir yow borom bi qaala borom bi ne ko kazabt wax nga lu wuteeg li mu demee waaw kii day expliquer walakin naka mooy lan jàkka bu dee par exemple jàkka xam yàlla bëgg na ku koy taxawal <laughs> waaw di ci def alal ngir mu taxaw moom doon na ci def waaye yàlla taxul woon ñu ne woon allah ji diw wala ajaratu diw te soo taxawoon a jóg ay way boroom loxo sa poos waay ay way moo ñu sagal bu dul woon moom du ñu am fu ñu sujootee bés bu defee tudd ngeen yooyu mu mer mais comme que gars dañ ko doon tudd ma suñ koo ñàkk bañ a tudd ñu xam ndax waa ji looloo tax fii mu ne moom bépp cérémonie religieuse bu xew lu bari la ciy def xam nga loolu dañ naan àll ah, yi de lu baax la ay orphelinat foo xam dañ koo tabax ngir ñi nga xam ne dañoo jirim yi waaw ñoom lañ fay toppatoo way way way way ñi nga am dañoo amuk laagoon nangam fañ leen di fajeeg di leen toppatoo mu ut yooyu daanaka yenn sax moo koy financé waaw ay hôpitaux yoo xam ne dañu ñàkk matériel ci ay ay ay ay relation am mu fexe ut ay matériel yenn yi bu jaree gars yi ne leen mais foog nga am lu ngeen joxe joxe moom mu joxe lépp ñu indi matériel ay ambulance yuy jële malade yi fu sori di leen indi ci hôpital yi sawaay jënd ci ay dix teg wala quinzaine wala vingtaine waaw localité yi nekk fii bu nekk mu distribuer la jox la deux deux deux yoo xam ne ñooy dox mbir yi ba pare utal leen quota gasoil boo xam ne moo koy fay gars yi dañuy dem rek di duy ci ci station service yi nekk ci wet gi lépp mooy fay xam nga loolu ci biti nii dañ naan ci kii di ak a neexoon ma amoon alal def ñi moom dëkkete yoo ma rafet na ci biti waaye ci biir baa yàqu moo tax li am solo mooy biir quoi moo ëpp solo mais tamit biti bi am na solo waaw mooy sariiraay nit ki xolam la ko yëngal ba muy def loolu moo am solo bu jëf ji rek waaw loolu moo am solo bu dee ngir yàlla la askay kookee bu dul ngir yàlla toskare kookee waaw kon nag mun na ko yow mii nag nee nga amul wenn yoon woo bëggoon ngay dépense ma ci ñu ciy dépenser lu dul dépenser nga ci mu na ko ngir man kadab ta wax nga lu wuteeg lay man demee walakin naka waaye li am ba des lii mooy sa réalité mooy sa xaqiqa lii mooy dëgg dëgg li la taxoon a jóg faalta da ngaa defoon yooyu yëpp li yuqaal ngir ñu ne huwa jawaad ay waay kii moo tabe waay sax yi mooy sax yi rek mooy koo xamante ne nii asaxaa nga xam ne kii daal moo ko xam mooy nitu loxo ca nga xam ne mooy ki tabikaa ngi waaw oh, ay waay kii moo waaye waay allah ji na la yàlla yàggal waaye ah, waay waay jaratu waaye waay kontaan nañu nit ñi kontaanati nañu bu borom alal yëpp defoon ni yow ñàkk jeex ci kaw suuf tagg yooyu ñu ko ci doon wax moo ko taxoon a jóg looloo la taxoon a jóg faqat xiil waxoon nañ ko nag te di góorgis bi bari summa ginnaaw bu umira bihi ñu digal am malaaka ni ko ciix fa suhiba ala waji ñu koy drainer di ko traîner jëme ko ca safarata buñ koy yóbbu xar kanam gi la ñuy dëpp ah summa ulqiya ginnaaw gi ñu sànni ko fi naari ca safara aadana allahu min annar al imam mu ne rawahu hadis bi soloo na ko muslim al imam abul husayn muslim rahimahullah léegi bala ñoo ñëw ci taxrij bi moom la ñuy mujje <coughs> insha allah tey <coughs> mooy kon gis nañ rien que près oh, firi baat yi rek ak hadis bi gis nañ quand même gravité kon ria ngistal fi nga xam ne kon fa lay jëme borom bu ko borom bi repêché wul ci dara mooy safara parce que ñii nii sa waay malgré li ñu def ci biti nii lépp di yiw loo xam ne nit mënu koo gis ne lii du jëfu yi loolu nit mënu koo wax non nit mënoo gis ku lu xam ne dañu woote ngir turu yàlla xare mu dem faatu fa kenn mënu la taxaw ne lii du lu baax lii lu baax lañ mën a wax ndax loolu moo feeñ ci ñun nit koo xamante ne ni borom bi da koo jox xam-xam mu nekk borom xam-xam maîtriser domaine yu bari jàngkat alquran kii di def rek nga gis ci biti loolu muy jàng kii amul dara lay wax loolu mënuñoo wax lu ne lii lu baax la ñun suñu bëti nit la ñuy wax kii tamit borom alal ju mel nii fekk ñoo xamante ne nii dañ ne woon ñoom diw ñii ay nit ñoo xamante ne nii ay millions lañ leen di daan ngir ñu faju ngir évacuer leen gaa yi nekk ket nañ ba sonn trouvé wuñ dara sawaay génne ne ñaata la ñu ne ko six millions mu dóor six millions waajalal waa ji ñu defaral ko li nga xam ne mooy visa yóbbu ko faji ko en Allemagne wala en en France ah wala feneen ba waa ji wér façon yu mel noonu lay def di ñi nga xam ne ñooy way ñàkk yi mu fexe ñenn ñi fexe ba utal leenum xëy ut loo xam ne fa la ñuy liggéey utal leen li nga xam ne amuñ fuñ dëkk mu fexe jënd ay ay yu mu tabax di fa dugal di ñu ñu loolu ci kenn mënu wax lii du lu baax mais quand même ndekete am na loo xam ne boroom bi nga xam ne mooy allaamul ghuyub moom xam na ko ñu xamuñu ko mooy ne kii li ko yëngal wala ñii li leen yëngal yàlla nawul ca boroom bi nee na ana aghna shuraka an shirk maa gina doyloo képp kuñ may booleel ci li nga xam ne mooy bokkaale ku fi jëf benn jëf bii ma bokkaale dara ma bàyyi lan may bokkaale kon moo tax mu bàyyi ak ñii seeni jëf faalewu ko Allahu akbar kon problème lii suñu lëkkaale mu buntu bi dafa leer mooy kon wane xaraamu gis tël parce fa muy njëge borom mooy sawara boo ko borom bi jéggalul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar moo na al imaamu Nawawi rahimahullah ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne waaw mu ne qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi al ghazi wal alimi wal jawadi wa iqaabihim ala fi'lihim dhalika li ghayri llah wa idxaali naar dalilun ala taglidi tahrimi riyaai wa shiddati uqubatihi wa ala alxassi ala wujubi alixlaasi fi alacmaali kama qaala allahu taala wama umiru illa liyacbudu allaha muxlisiina lahu muttaqin allah al imaamu al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne wax ji yonent bi alayhi salaatu salaam wax nii nag ci xadiis bii ci li jëm ci wàllu xarekat bi boroom xam-xam bi nit ku tabe ki ak la nga xam ne mooy mbugal gi leen mbugal ci kaw la ci lan la tegu ci kaw ne dañ doon jëf te yàlla taxul mooy ku ci nekk la nga doon def ci biti nii comme ko présenté waatee léegi résumé ko mooy lu rafet la waaye nag yàlla taxul looloo tax ak tamit dugal gi mu leen dugal safara loolu yii yëpp nag tegtal la buy wane taruk xaraamu ngistal ak taruk mugal mu tar mi nga xam ne moo nekk mooy plané ci boppu ngistalkat bi te mooy dugg safara waaye hadis yi ku nekk ku ko dégg xam nga lan waalal xas nekk tamit di ñu ñaax ci lan war amul ay dañ koo soppan ah. wujubil ixlaasi fil a'maali mooy sellal jëf yi ngir yàlla xam nga looloo tax ñu naan la tasawuf tasawuf farata la gis nga boo xam-xamu tasawuf yi ñoom euh, imaamu kii euh, euh, waaw yow waaw yow loolu moo tax ñu <laughs> mu ngi mel maa ngi koy gis nii waaye ndox man wax tudd <laughs> Ash-Shadhili Abul Hasan Ash-Shadhili radiyallahu anhu boo gisee ñoom ñuy wax wax yi nga xam ne mooy képp koo xam ne suñu yoon yi newoo fi mooy kooku day day day mooy mooy du mucc xam nga lu tax mooy lii mooy lii dégg dégg moo tax nit boo kiiwul xam nga ne ñu mel noonu quand même du ñu wax ci ay waxi asaalu ay wax yoo xam ne teguut ci dara wal iyaazu billah a'aadana allah min al ghurur waaw mooy xadiis yii la mooy dalaa tënkal ñii ñii leer na ñii la mais est-ce ñii kese ñooy def lu baax da duñ ci féete yàlla duñ ci duñ ci yéene yàlla mais am na yeneen yoon yoo xam ne mu sëf que yéen yii yii mu tudd nii tënk na façon jëf yu baax yépp mooy bépp jëf bu baax bu ñuy def ngir yàlla boo ko defee te defoo ko ngir yàlla yow sa en tout cas lii mooy plané lii mooy li nga xamante ni mooy tëkku bi la tiim ndax dina la dal wala du la dal lool nag ci borom bi la man na laa réfléchir am na nit ñoo xam ne du imaamul Ghazali léegi la doon wax loolu radiyallahu anhu ñun ba ñuy xam-xam yàlla taxul woon waaye yàllaa bañ lu dul mu nekk ngir xam-xam ngir ngir moom <laughs> voilà mooy sellal parce que branche al islam al iman al ihsan wommatu gëm yàlla ak tamit rafetal rafetal googu mooy moom la tasawuf taxawee te rafetal googu mooy lan pas rafetal gi naan rafetal googu du farate attention inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil loolu noonu waxuñu la rafetal googu waxuñu la bi parce que dafa am rafetal goo xam ne du farata voilà moo tax boroom xam-xam ni bu ñuy joxee ci yi nga xamante ne darilul iqtiran hein yi nga xam ne mooy ay conjonction de coordination da leen a boole ay information yoo xamante ne euh, dafa am euh, euh, ay ay ay wa wa wa moo leen boole waaye du farata dañu lay bokk mais yooyu yëpp bokkuñu àtte dañ lay jox comme yu mel nii inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil wal munkar mooy digal nañ maadu maadu te daa farata la faratal wal ihsan rafetal nag ñu ne lool du rafetal du farata waaw par exemple buñ la nee yow Euh, mooy defal def euh, dimbalil diw waaw mais comme wa ida qataltum fa ahsinul qitla bu ngeen di faat ngeen di rendi comme am xaar rafetal leen ko mooy te wax ñu rafetal ga wal yuhidda ahadukum shafrata wal yure zabihata mu wan ñu ne ci foofu ni ñuy demee mooy sa li ngay rendee nag na ko ñawal ba mu ñaw na daas daas ko bu baax paaka bi bu ko defee loolu ci ngay féexale woyofal la ngay rendi xar mi wala nag bi wala yooyu wala ganaar gi rendi gar tee lay woyofu ci moom mais loolu tekkiwul par exemple waa joo xam ne paaka bi euh, dese naa daas dese naa ñaw mais nag dina dagg mais foog mu def ci doole ngir mu dagg kenn du ko ne yow def nga lu xaraam dafa xaraam dañ naan li gën rafet nag moo roon leen voilà bu boobaa duñ ne par faratala ihsaan boobu ku ko defewul noonu sax li nga rendi mid la comme déet man ñu ko loolu la ñuy mais bu dee yi ban njariñ lay amati bu dee doo ko def ngir yàlla te borom yeneen saa sa wax nag oh, euh, Seydina Jibril lu ko mal ihsaan ba mu laajee xadiis Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam bu Seydina euh, Omar ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhuma an ta'budu allaha ka annaka taraah fa in lam takun taraah fa innahu yaraak rafetal mooy nga jaamu yàlla comme si danga koy gis bu dee xam nga ne yow mënoo koo gis xamal wala gisoo ko xamal ne moom mu ngi lay gis loolu la mooy def ngir yàlla mooy lexaan tasawuf nag loolu la fi taxawee loolu kese la mooy nan la def ba jaamu yàlla gim ñu digal ñu koy def uniquement ngir yàlla suñu parce que am na benn xam nga ay nii am na ñoo xamante ni seen bakkanu bopp la ñuy màggal hatta loolu foog nit ki rey ko ci boppam mooy effacer ko anéantir ko ci boppam annihiler ko te loolu du ko nekk ko man loolu moo tax turuqu suufiya yi taxaw boo waxoon naan nag li nga xam ne nag moo bizarre mooy foo waxee turuqu suufiya léegi foog nga leeral parce que li ëpp li feeñ li wane ay caaxaan la loolu yoon yooyu la borom xam-xam yu mag yi doon wax ah Cheikh Abdul Qadir al Jilani xam nga ne moos moon moo ñeme taxaw lu dul ko ñeme yàlla di ko askanale façon yi nga xam ne moom lañ gis léegi ñoo ëpp en ci monde bi ñu naan ay suufi lañ di def ay tojaange kese. yow ñeme nga jël ñu mel noonu di leen askane naan ñoom lii lañ doon dundee lii. lii kay bu dee lii lañ ñëwoon ku mu soob nga ne lii baaxut ndax loolooy dëgg baaxut mais ñene nga ne ñoom ci loolu lañ ñëwoon radiyallahu anhu xam nga ne waaye yow doo bàyyi ñene yàlla yoon yooyu yëpp lool lii lañ fii nga ne euh, côté côté l'islam bi jëf yi yooyu amee ay ay fuqaha yi am ay sëriñ ñu naan kii de mooy imam Abu Hanifa moom école imaamu Malik imam ash-Shafi'i imam Ahmad imam al-Awza'i imam Sufyan rahmatullah ala al-jami anhum loolu la amee ci côté ihsan bi ñoo xamante ne ay sëriñ lañu ngir loolu ñoom tarbiya nan la ñuy seetale nit ki ba fexe moom digganteem ak boroomam jaamu yàlla ji ko sant mu koy def ngir yàlla képp loolooy tax a jóg lool mooy objectifu turbu suufiyee loolu kese la waaw xam nga lii boo ko waxee ñu bari dañ naan sawaay nii ah est-ce que nawul expliquer parce que moom danaan waa gaay yi borom bi nee na ne dañuy wax lu amul moom mu naan gaay ngi expliquer mais est-ce que moom nawul di expliquer ma ne leen non nga lu tax parce que bu dee da ngeen a dégg ñu leen polluer bul seet baayam ay kan wala kuy ndayam loolu amul njariñ du loolu moo ëpp solo xam nga li am solo mooy li muy wax dëgg la wala déet waaw te ma weddi nag demal ci téere yi ñu ma wax demal ak Cheikh Abdul Qadir al-Jilani bind na bàyyi demal xool li mu bind est-ce que moom li ngay dégg gaay di coow ci mbedd yi ñoo yet waaw acheikh abul hasan al ashadili niñ la doon wax yëral ñi nga xamante ne ñoom al imam as-suyuti yi nga xam ne ñoom xam nañ ko bu baax waaw radiyallahu ta'ala anhum li ñu bind ci moom ak ñoom ñooñu nga xool liñ doon doxale est-ce que mooy ñi caaxaankat yi nekk ci mbedd yeeg li ngay gis ci télé yeeg yooyu ñuy caaxaan ak tant suufu tant yi di dreede ay nit ak seen cérémonie yi ñàkk fulla yi ñu nekke même bu dee duudee lañ koy tuddee nga xool ndax est ce que ñooñu bokk nañu a Cheikh Ahmad at-Tijani radiyallahu anhu Jawahirul Maani mu ngi fi bu Cheikh Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu di taalibeen bi ko bind sëriñ bi yër ko te kooku taalibe moo ko njëkk a génn àddina waaw mu attesté lépp li ci nekk liir ko xam ko dëggal mbir mi téere baa ngi fi ribaa bu Cheikh alhaaji Omar al Fuuti Taal mu ngi fi nga xool ak ñi nga xam ne ñoo lay yenn espèces yooyu gis naa ay tiijaan yi lañ di caaxaan waaw di def ay tojaani kese di jaay ne ñoo ko sañ parce que ñoom ay tiijaan lañu nga dem nga xool est yow yow ñi mën a tuddal nii seen sëriñ radiyallahu anhu est-ce doon na loolu la doon wax gaa yi léegi nga xam ne gaa yi ay caaxaankat la mooy bu dee loolu moom moo tax nga foog ne may expliquer demal ci ñooñu man du ma la wax li ñu li ñu bind jox naa lay piste demal nga dem xool waaw nga dem xool ba xam après nga ñëw wax ma est-ce que man naa expliquer wala gars yi ngay dégg ci mbedd yeeg télé yeeg rajo yeeg suufu tànt yi en tout cas ñu bari ci ñoom yi nga xam ne ñoo pourrir sa bopp bi ba nga jàpp ne loolooy tasawuf nga xool est-ce que man li ma wax noonu la wala ñoom ñoo wax dëgg du ma la juger demal nga seet waaw wallahu huwal hakim <laughs> waaw kon nag caaxaan baaxut loolu looloo tax lii gravité bu nekk ci moo Imaam An-Nawawi di wax ni farata bu nekk amul ay dañ lay yooyu non wa ala al-hassi ala wujubi al-ixlaas fi al-a'maal dañuy ñaaxaat yi su nii ci woo di ñu ñaax di ñu puus ci farataay war ñuy taaral di def di sellal suñu jëf yi ngir yàlla loo xam ne yàlla taxut bu ci sonn waaw te nag ñoom sëriñ diw ak daa di nga xam ndax am nañu fay wala di da nga foog ne ñi borom bi di wax dem na ci ñoom diw ñoon ñu bon ñi kese lay wax bu dee yàlla ku baax nga ko doon bokkaaleel danaa la demal tamit ci moom nga xool ndax am na fay gum lay fay wala déet bis ba nga xam ne wax naa la yonent yàlla saa saam ci boppam ñi gën ci xeet wi sëy naa aadam danaa nafsi nafsi sama bopp sama bopp Seyna Nuux mu ne dem leen Seyna Nuux Seyna Nuux ñu dem ci moom mu naan alayhi salaam nafsi nafsi sama bopp sama bopp dem leen ci Seyna Ibrahim moom itam muy wax nafsi nafsi alayhi salaam Seyna Muusa Seyna Isa alayhi salaam yonent saa salaam ba mu ñëwee sax est ce que da leen ne da leen lan la ca boroom bala dem ngir xam na ne boroom bi moom mooy àtte te moom mooy boroom mbir waaw.